waaw fekk ngeen tojal am na nag ci boroom xam-xam ñu ne avant c'était ça bu njëkk ba lii la woon mooy képp ku war a julli ji même bu dee ne amoo sa njàpp tojul yow doonoo woon da ngay obligé dem jàppiwaat waaw ndax boo bëggee dem julliwaat da ngay jàppaat même bu dee sa njàpp tojul mais loolu dëgërul ba ni yonent saa salaam keroog euh, bisu xandak euh, yonent bi saa salaam dajale nit ñi bi mu jullee mooy bi Seydina Omar ñëwee rek yasubbu Qurayshan di di ŋaññi waa kuffaaru Quraysh yi nga xam ne tax nañu ba ñu ngi nii e, e, waxtu yu bari weesoo na julleeguñu ko mu ñëw wax ko yeneen saa salaam yeneen saa salaam ne wallahi ma sallaytuha man itam waxtu yi nga wax ne dalaa raw te surtout saan ba ñu nekk ci timis gi nii man mii tamit julleeguma ko mala allahu qulubahum wa sudurahum naara yal na borom bi feesal ki nga xamante ni mooy seen xol yi ak seen dënn yi li nga xam ne mooy sawara waxoon naa la gravité bi nekk képp koo xam ne moo la teree julli yoneen saa salaam daña ko tere woon julli ci waa Quraysh lii la leen ñaanal léegi yow xalaatal képp ku la tere julli rek yow normalement li nga ko war a ñaanal waaw waaw ab sëriñ laab lu man di doon lii mooy ñaan bi nga ko war a dóor waaw lii mooy sunna waaw shaghaluuna an as-salaati al-wusta salaati mala allahu quluubahum wa suduurahum naara waaw dane yoneen saa salaam dane ñii de soxlaal nañ ñu ba julli tàkkusaan gi daal di ñuy rëcc waaw kon nag yal na yàlla feesal seen xool yi ah beneen ak seen bàmmeeli sawar kon képp ku lay dox sa diggante julli yow ñaan gi yëkkoor a ak ko man di doon nag waaw yu leen saa saam de moo ko <laughs> waaw te lii la loolu ngay gisee gravité kuñ naan la ñii ci diine lañ nekk ñu ne la waa malgré non ñoom moom moom dañ ñoom duñ julli waxi caaxaan yooyu nga xam ne moom ngay dégg <laughs> nga xam ne amul ci diine mooy ñooñu moom new en tout cas newuñ ci diine l'islam non beneen diine lañ ne meedu l'islam waaw moo na say naaw mar ne wala xayra fii diinin la salaata fii waaw te saa sax waxoon na ko gaa yi ñëwul doon doon doon jaayante si jaayante naan ngir ñu tegg amul benn njariñ bu nekk ci benn diine boo xamante ne amul bi kon nag loolu daa nekk loo xam ne lu leer naññ la kon euh, yonent bi alayhi salaam euh, bi nga xam ne ci la julli boole julli yu bari ci benn njàpp saxaaba yi laaj ko Seydina Omar laaj ko mu am dan waa ah, yonent saa yow de gis nañ nga loo xam ne gisuñu woon doonoo ko woon def mu ne lan ñu ne ko ah da ngaa julli yu bari ci benn njàpp mu am dan faal to ci tayeef laa ko defee <laughs> mu ne maa dama tay def ko ni ngir ngeen xam ne lii mën naa nekk mooy jàngale la kon loolu kon ida qumtum ya ayyuha alladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm ta dëggal ida qumtum bu ngeen jógee ila sala mooy bu ngeen bëggee jóg julli ji waaw du dëggee ñëw ba taxaw allahu akbar après door a jàpp ci biir julli ji non loolu mooy lan non mooy bu ngeen nare fekk ngeen tojal amatu ngeen jàpp waaw kay boobu la ila salaa ci julli bu boobaa na ngeen nekk ñoo xamante ne farsilu na ngeen raxas waaw léegi nag mu lay wax nan la ñuy jàppe farsilu wujuhakum na ngeen raxas seen xar kanam xar kanam nag mooy lan xar kanam bu dee ci longueur bi ah mu ngi commencé ca catu karaw ga mooy karawu bopp ba naasiya ga lii nekk ci kanamu bopp bi ci jëba ca kaw mooy foofu wàcc ci bakkan bi di wàcc ci kaw bakkan bi wàcc wàcc ba ci menton bi liñ naan sikki bi ah, nga xam ne nit ki boo jàkkaarloo moom moom ngay gis ci moom loolu ba foofu noonu quant à bi mooy côté euh, euh, kii mooy fa paxu benn nopp bi ba beneen paxu beneen nopp bi loolu lépp mooy xar kanam nga raxas lépp te boo raxas nag amul nga raxas euh, bët yi ci kaw bët yi ci jëbi ah raxas kaw jëbi raxas euh, fi bët yi nekk ak ci suuf ak sa bakkan bi ñëw ba ci sa gémmiñ ji léegi bàyyi sa lex yi kooku moom boo ko defee cent ans quatre dimanche mooy cent ans quatre dimanche ma soo jàpp waaw yow da nga doon da nga doon jàngu yow jàngu nga def sa julli yépp dara baaxu ci parce que jàppoo waaw parce que bi ngay raxas au raxas mooy le da ngay raxasaale yi raxas jëbi ci bët yi te doo te te doo te doo gëmm ah non wala di di di di di ñett doo ñett ñett hmm, mel mat ndax après boo paree yow foofu di feeñ raxasoo ko te ci gémmiñ gi la bokk da ci te ku la gis nii da koy gisaale ci kaw tuñ raxasoo boo ko raxasul jàppoo ok waaw <laughs> solo wuju wokum ci gàttal kon da ngay raxas yooyu sa suufu wakkam yi tamit da nga koy raxasaa ah. gis nga sa suufu bakkan yi diggante xaru bakkan yi nii diggante ñaari pax yi ci loolu nekk ci diggante bi mais danga koy raxasaale amul du ñuy ñëw rek ñu ñëw euh, mu jeex waaw te Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu hadith ne saxiixu imaamul Buxaari wax nañu ne saa sallam la doon raxas xar kanam yoneen saa sallam bu doon raxas xar kanam doonu doon raxas ak benn loxo comme niñ koy defe ñu bari di ko def jël benn loxo def nii rek raxas non non yoneen saa ñaari loxo yi la doon tàllal la doon jël ndox def ci benn bi comme que ñoom genre ay euh, ndaf lañ doon yor dañ koy yor juutal ko def ci benn loxom ndejoor bi après am lu mu sotti ci beneen loxom càmmoñ bi yëkkateendoo ñaar yëpp raxas xar kanam bi noonu la doon def ñun bu réero fi nag yooyu yow nag day ñaari loxo jël raxas ne ku benn loxo baaxul non dañ la wax boo bëggee def li yoneen saa salam doon def moom ñaari loxo la nii la doon raxasandoo waaw kay xar kanam bi yëpp mais pas benn ay waaw ku def nag lépp tooy baax na tamit mais euh, c'est une précision pour nga xam bu dee sunna ngay topp defal lii amul ne bon man lee laa gis gaa yi pour yi def man après waaye <laughs> fii dañ fay nekk di wax li gaa yi pour di wax te yow ñi ngay wax duñu borom xam-xam kenn nekku ko ci wala ña ko ci nekk li leen yóbbaale mooy eh, miin gi dañoo miin ñépp di def nii bala ñu jàngoon ñu ñu fàtte ko wala sax dégguñu ko parce que ba ñëwee ba koy jàng ndaxa liir nañ ñu mel noonu mais day mel day suti seen kii ndax parce que dañu miin di gis leneen ak li ñuy gis wuuteeg lool kon faasilu na ngeen raxas mu ne na ngeen raxas li nga xam ne mooy seen xar kanam yi mooy première cër bi nga xam ne mooy farata ci jàpp waaw mooy première bi nga xam ne farata la ci képp koo xam ne day jàpp nga raxas ko wa aydiyakum léegi ñu jàll wa aydiyakum ak seen loxo yi ilal marafiqi ba ci concu yi waaw raas bii nag mooy l'erreur bu mag bi gaay di def waaw fii moom erreur bu mag en tout cas ci wolof yu bari mooy erreur bi waaw mooy raxas bii suñu boroom wax lañ du def ni mu ñu bari waaw ñu bari fii mooy problème bi ndax borom bi na raxas leen seen loxo yi mais loxo yi fu muy commencer fu muy commencer est mooy fi fi ñuy takk lam ca ñay takk lam ak fa ñuy takk montre fa ñuy ca ñay takk montre ci takku jara yi poignée yi commencer raxas ba ci conc yi kudd bi mais du loolu parce que yow bi ngay tàmbale rek bi ngay tàmbale njàpp parce que raxasoon nga ñetti yoon sa raxas boobu noonu sa loxo yi sa tenk yi sa poignée yi raxasoon nga leen ñetti yoon jàpp na léegi booy raxasaat bële yow ci coon ci nga ci ci ci ci poignée bi ngay commencé def loolu boo ko defee ma soo jàpp sax ay non borom bi li mu wax boobu raxas bu njëkk boobu du farata lii farata mooy raxas bi nga xam ne loolu la borom bi wax ginnaaw bi nga raxasee sa xar kanam ñëw di raxas sa loxo yi mooy nga commencé nag ca faj fu muy commencé ca cafu loxo yi la commencé nga xàll waaw xàll raxas yéeg ba ci conc yi waaw kay da ngeen raxas seen loxo yi kon loolu la yo ilal marafiq ba ci conc kon noonu lañ koy raxase mais pas di raxase n'importe comment ak n'importe quoi ak n'importe quoi voilà mooy ni ngay raxase mooy loolu fii ba fii fii ba fii voilà kon ñaareelu ci rongo mu ne wamsahu ñetteel bi mooy na ngeen masaa waaw ñetteel bi masaa la tudd bi ru'usikum na ngeen masaa waa baa boobu moom baawu tab'id la mooy lay wane lenn ngeen masaa lenn ci seen karaw wala déet loolu ginu lu dëgër comme ni ko xanafiya yi di waxe ak shafi'iyya yi xanafiya yi naan rubu'u ra'si mooy xa eh, eh, yow boo ñëwee bopp bi boo ko xaajee ñeenti xaaj benn xaaj bu lu toll noonu boo ci masaawee doy na Shafi'i ne la am ci ñoom ñu naan sax même ay ñetti karaw boo ko masaawee doy na ndax baa bi li tab'i la mooy mais loolu dëgërul fenn du tout li dëgër mooy xanaa bi lay wax rahmatullah alayhi mooy lépp la baa bi li ilsaq dafay nekk nii kese waaye tekkiwul ne dafa day wane ne partitif la non une partie non mooy lépp. te li koy wane mooy yeneen saa salaam bi mu doon mas ngeen a gis fenn yeneen saa salaam daal di def lool xanaa lenn ba muy masaa ci naasiyat yi wal ak imaama ji voilà te loolu da koo boole daa soloon kaala masaa benn partie masaa lépp bu doon li def ci kaala gi waaye bu dee bopp kese sol woon dara lépp la doon mas waaw te nag bu ngeen fi nee. lii nañ ñëw ci tiim gi xoolu tiim gi ci ginnaaw bu ngeen ne baa ci <laughs> mooy tiim bi yéen kan moo ne yéen bu ngeen di massa booy tiim booy massa ca da doone famsahu bi loolu la waxaat di fa tayammamu sa'idan tayyiban saxu bi mu wujuhikum ana kan ci yéen moo ne bu boobaa kuy massa booy tiim euh, benn cat kese ngay laal ci sa ci sa xar kanam gi aywa nii après jeex na xam nga ko baa boobu nag mooy baa bi kese kon mooy lépp la li taamim la day wane ne lépp nga war a def kon mooy bu ñuy li gën a dëgër mooy masaa da masaa lépp du ay ñetti karaw wala yow un tiers ru bopp bi buñ ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi wala nga jël ñaar ay ñaar ñetti karaw daal di koy masaa après pare déedéet ci ndox wam saxu te tamit masaa mooy du raxas masaa mooy loo xamante ne nii dama koy raay bokkul ak raxas raxas mooy damay tibb ndox def jaarale samay may su soit dama ko ciy sotti noonu saa ma jaarale rek ci loxo comme li waa jumhur di wax wala dama ciy jaarale sama loxo comme li Maliki rahmatullah alayhi di wax waaw. loolu mooy raxas kanta masa masa mooy loo xam ne sama loxo day tooy dama koy tooyal ba mu tooy ma jaare la ko ci mais du ma tibbum ndox comme ni ma doon raxas sama xar kanam sotti ko ci sama kaw bopp bi kooku masa woo léegi nag ma génn sa bopp bi yëpp tooy kooku ja yo masa lañ wax kenn waxu nga raxas sa <laughs> waaw masa lañ la wax na sa loxo bi tooy rek tooy ba nga man ko fëgg ni euh, euh, kii nii nga xam benn ndox newu ci mais tooy na nga masa nga maasale nga masa nga tàllal sa loxo yi ah, ubbi ko comme parapluie yu ñu ubbi ah, nga teg si sa naasiya bi mooy sa euh, kaw jëbi ci karaw gi fi mu commencé noonu baaraam ya ah puus yi nekk ca wet ga après nañ ko commencé di yéeg jóge di dem ba ci ginnaaw boo demee ba ci ginnaaw nga delloowaat ko waaw comme ni mu leere ci hadiisu ñoo Abdallah ibn Zayd voilà waaw kay radiyallahu ta'ala anhu kon famsahu ci gàttal wamsahu na ngeen masaa bi ru'usikum ci seen bopp yi na ngeen rasa masaa mooy seen bopp yi pas une partie de vos bopp am léegi nag wa arjulakum wa arjulakum mu dellu ci raxas gale loolu mooy li gën a siiw mais am na wa arjulikum njàm la mu jaar yoon léegi nag mu des bu boobaa woye mais kon euh, tànk yi dañ koy masa parce que bu dee wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum loolu moom mooy kon na ngeen masa seen bopp yi ak seen tànk yi kon tànk yi dañ koy masa ñu ne la loolu gënu la dëgër dépp mooy ne njàng mi gën a siiw mooy ne wa arjulakum te na ngeen raxas mu dellu ca o wujuhakum wa aydiyakum raxas bi kon say tànk da koy raxas ñu ne loolu benn la siit yi dañu ne non dañ koy euh, kii la dañ koy masaa mooy tànk dañ koy masaa ci njàpp waaye euh, waaw lu sunna ne mukk imaam al-Hafiz euh, Ibn Kathir <laughs> muy leeral yi nga xam ne siit lañ cee wuteek ahlu sunna bokk na ci bii mais sauf que bii nii waa ahlu sunna dañ ne bon euh, euh, euh, rahmatullah alayhi wa arjulikum loolu njàngin mu jaar yoon la tamit alquran sauf que boobu noonu tekkiwul këne ci wàllu raxas bi ci wàllu loolu mu ngi jundi wàllu masaa alal xuffay ni bu may masaa xuffu yi waaw kay bu boobaa wamsaxu boobu lay wax waaw kay mooy boobu lay junj noonu quoi nangeen ngeen wamsaxu na ngeen li nga xamante ne bi ru'usikum seen bopp wa arju euh, likum boobu mooy mason alal xuffayn sauf que euh, euh, wax naa la siiti dañ ne ñoom tànk ci jàpp da nga koy masa waalu suna dañuy raxas bu dee jàpp ngay def bam des bu dee da soloon al xuf xuf yoo xam ne te ay sartam yoo xam ne fukaay dañ koy wax mooy mu laab fekk ñu laab ba nga koy sol nga man see te mu bañ a dépasser vingt-quatre heures ci bis bi Euh, ci ki nga xam ne tukki wul wala ñetti fan ci ki nga xam ne dafa tukki waaw léegi boo loolu mooy li gën a dëgër sinon wax boobu ci Maalik rahmatullahi alayhi naan moom da ngay masa saa su ne moom loolu moom dëgërul ndax xadis bañ ko teg xadis ba ci boppam xadis bu wérul la voilà léegi mu des al imam at-Tabari di imaamul mufassirin moom dafa jàpp ne bon de toute façon kii la quoi <laughs> kii la quoi mooy man nga ah da ngay da da ngay da euh, waaw yow daal booy jàpp bu la neexee nga raxas say tànk bu la neexee nga masaale mais loolu yu dëgërul te lii wane loolu mooy yeneen bi alei salatua salam hadith sayna Abdallah ibn Amr ibn al-As nekk Sahihayni dafa gis lenn ci saxaaba yi daal di jàpp ah di raxas seen tànk waaye seen tànk yi lépp tooyul am na côté yoo xam ne desu ci parce que loolu bu doon masaala bu doon masaa bi baax na masaa moom ñépp xam nañ ne boo masaawee am na koo xam ne du du de toute façon da dul sax pour tooy mooy dina am côté yoo xam ne moom dalay da nga koy gis xam ne fii moom ndox mi laalut yeneen saa sam yenn ay saxaaba yoo xam ne dañoo jàpp ba pare seen yi mu am ay déñeer mooy côté yoo xam ne ndox mi laalu ko yeneen saa sam ne waylun lil anqabi minan naar waylun toskare waylun xurumugal ñeel na kenn dëggu tànk yi nga xam ne bañ leen bañuy jàpp nit ñay jàpp raxasuñu ko ci safara kon loolu day war ne bu doon loolu lañ war a def nan lay waxe loolu nan lay jàppe ne dañoo euh, alxuraan ne kon euh, yoneen saa salaam nii leeral alxuraan dinañu ne kon alxuraan nañu ne masaaleen tànk yi mu gis ñoo xam ne ndax masaa boo ko defee dina mu gis xam ne tooyul mu ne euh, xuru bugal ñeel na ndëgg tànk yooyee bañ a tooy ci ñu bañ a tooyal ci njàpp yi safara kon loolu mooy wane ne loolu moom gisin la boo xam ne dëgërul voilà waaw waaye tamit euh, euh, euh, léegi kanta anqab yi loolu <laughs> loolu ndëgg tànk yi lay tekki tekkiwul mukk ko ne mooy parce que si bi dañ ne anqab yi mooy kii mooy këstën yi alors que loolu lool loolu tekkiwul loolu du tout parce que Seydina Nu'man <laughs> ibn Bashir radiyallahu anhuma hadis mu ngi ci sunan Abi Dawud dana yonent bi saa salaam gis nañ ko fii ci Riyad bi yonent saa salaam dafa euh, taxaw jàkkaarloo nit ñi laata ñuy julli mooy buñ taxawee imaam bi taxaw ñu war a julli yeneen saa salaam ne aqimu sufufakum talatan ne defar leen seen sàppe yi ñetti yoon na jub jubal leen seen jàpp sàppe yi wallahi la tuqiimunna sufuufakum aw la yuxaalifanna allahu bayna quluubikum waaw mu ne maa ngi wàcc yàlla ne di ngeen jubal seen sàppe yi abdullah wala boog borom bi dina féewale diggante seen xol yi ñu nag problème bu rëy lañ am ci lii waaw parce que yeneen saa salaam da koo waat quand moo tax li jaay jàpp ne walla grawul jàkkaay wolof moom c'est jàkkaay n'importe quoi ci ñu bari da taxaw euh, ñi ci mucc mooy jàkkaay ibaadu yi bu dee ñeneen mucc nañ ci c'est rare c'est très rare wala waxuma la jàkk rek ci kër ñi ñu taxaw di julli wala nga gis leen mu ñu wax naa la lool du seen aada wolof di jullee doo lool du seen aada da ngay gis waxoon naa la fi même kër gi tàkkusaan la ñépp di julli mu jot kii dem jàpp jëlu si daam taxaw fee kenn ko boo paree nga alma te am na yeneen si daaba wala kii wa ngi julli fee kii di julli fee kii di julli fee kii di julli fee wala kii di julli keneen ki di ko xaar te beneen sujaadaa ngee ku pare jullil sa bopp xamuñu julli mbooloo alors que xéewal yi ci yonent saa salaam wax yëpp ak ak li mu taral ci julli yow kese waaw yooyu yëpp ñun suñu yoon léegi nag boo ñëwee ba gis ñu tane di julli nii moo xam ci jàkka ji wala seen kër wala benn ñu daje xoolal nga xoolal sàppe yi nga seet ku nekk day taxawee nu ko neexee espace ay espace lañuy ñuy bàyyi seen diggante yoo xam ne waxuma la muus waaye am mbote mën na faa jaar seen diggante te ñu ngi ne ñoom ñoo bokk même sàpp bi di julli waaw yonent saa salaam nee na gis nga espace yooyu ngeen di bàyyi saytaare moo fay jaar moo tax xoolal suñu xol yi àndulan ah, unité de façade kese fi nekk koo ci gis muy buñ nee ci mbooloo yi wala daje ku nekk di tagg borom ni waaw ah, yéen kay moom kër yi benn lañu walla kër maam Bamba kër maam Maodo kër maam Ndiassane benn lañ dara yooyu yëpp ay waxi kese lañ waaw ku ci wéet wax leneen lu wuteeg loolu loolu mooy dëgg ji voilà waaye même tariixa bi sax même chose la gars yi pa pàcc pàcceel nañ ko ay kër diw kay doomam diw kay diw taalibay doomam diw nangam parce que yii nii ñuy xeeb moo tax dara duñ ko def waaw waaw man foo gis ñuy jéem a booloo di wane ne benn lañ c'est juste pour les caméras ak les ak gars yi ak pour se sauver la face kese mais la ci seen biir dëkk nekkuñ benn de mukk parce que ren saa saa ko wat wat naa ci yàlla ne di ngeen defar seen sàpp yi mu jub wala borom bi tabaaraka wa wat naa ne dina jaawale dina féewale diggante seen diggante xol yi waaw <laughs> waaw loolu nag ma nekk ci kaaba geek ma nekk Medina ak ma nekk sama kër ci yam amul man ci kaaba gi laa nekk ñuy julli wala Medina sàppe yi dara du ci baax yeneen saa saa bi muy wax li yàlla de jàkkaar gi la ne woon Medina ne woon di jiite nit ñi wax leen ko waaw amul dañuy taxaw nga gis sàppe yu kenn xamul ñuy taxaw fii nga yekki waaye yow beneen sàppe pële ba pare diggante yi ngan di espace loolu la yeneen saa sam di tere loolu nag nekkul ne daa xew ci kaaba gi mooy baax na léegi nag bu xewee feneen moom garaawul ma ne foofu foofu sax lu dina garaawe xanaa fi ñu war a gën a taxawale sha'irullah symbole yàlla yi ak li yoneen saa saam digle bu dee foofu lañ ko gën a ñaawale bañ koo def foofu la gën a garaawe te yoneen saa saam lii say naan Nu'man di wax ci jàkkaam ji la nekk tourné ñeneen aqimu sufufakum laata muy commencé moo tax ay affaire imam bi ñëw rek commencé rek kabaar noonu mais mooy bu dee yàgg na leen koo wax ba xam ne ñi jàpp nañu mbir mi ndax fii naan noomaan loolu la wax dane yoon saa sam da doon wax tout le temps lool di ko wax ba mu gisee ne nit ñi faqahu jàpp nañ mbir mi léegi bu ñëwatee dootul ñëwat day ñëw rek xool nii rek daal di kàbbaar mais am benn bés nag yonent bi saa salaam moo suuf ko loolu euh, gisoon nañ ko ci riyaad bi mu xool gis waajoo xam ne dënnam dafa dafa dafa dafa génn quoi sàppe bi da ngay gis ne waaj yi newul ci biir sàppe bi léegi yonent wax wax ju mel nii waaw léegi kon euh, so buñ ñëwaatee ci fii euh, Seydina Nu'man mu ne bi yoon saa saam waxee lool gis nga loolu suñu façon yi nga xam ne dañ leen di wax dëgg ñu rëy waaw defar leen sàppe yi ñu jàpp nañoom mag la moo xam ne kenn waru koo wax lu ñuy def quoi waaw magu boppam la pourquoi ñu naan ko defal lii voilà il n'est pas un bambin ñu gis gaa yoo xam ne seen xol yi dafa dafa dafa bon quoi bennuk bennuk wàcc amuñu ko bennuk toroxlu amuñu ko ñoom jàpp nañ ne daal kenn waru leen a corriger ne leen lii ngeen def waaxul wala waroo def lii wala defeel nii waaw ngi gis pas yoo xam ne moom ci jàkka yi la ñuy ne boo tegee sa tànk ñu puus boo naan kii boo kiiwaat ñu lay këdd te ñu ne la ngi ci julli ji parce <laughs> que kenn mbokk nga ma ah eh, eh, eh, te loolu dafa bari wax du ñoom mu jafe man mii ba nee gone am na jàkk ñu ma jullee doo xam ne paa bi loolu la gaa yi wax nee nañ paa bi boo nee ci wetam na nga def attention de boo poussé sa tànk ngir doxal sunna ñu mën a mu puusaat booy puusaat mu lay këdd waa ji barki démb rek am na mbokk ko wax ne seen jàkk noonu la woon yenn paa moom bu nee nii moom ngay kii da lay këdd moom loolu lépp mooy xoolal xoolal loolu rek mooy jàpp ne yow kenn warulaa wax dara quoi te yeneen saa saam ñi doon waxal ñan la mais ñi doon waxal am na ñoo xam ne Seydina Abbas mu ngi ci seen biir Ibnu Abdul Muttalib te bàyyi la ci moom frère baayam la amul nit moo amul naan ay wan wala man dama àgg foo xam ne kenn do Seydina Abu Bakar mu ngi woon seen biir ñi mu doon wax waaw lan moo tax nit jàpp ne man àgg naa foo xamante ne nii kenn warumaa wax defal lii boo waaye bu bu bu juumte amee bu ñu wax te la ñuy bëgg ñu <laughs> léegi sëy na noomaan ne bi yoon saa saa waxee loolu nag ne defar leen seen sàpp yi ñetti yoon war naa ci yàlla di ngeen defar seen sàpp yi mu jub wala borom bi dina féewale seen diggante xol yi bi nga xam ne ci la wax loolu nee na fara aytu rajulu ar rajula yalzaqu mankibahu bi mankibi saahibi wa rukbatahu bi rukbati saahibi wa ka'bahu bi ka'bi waaw lii mooy wane ne tekki siit yi jubut waaw mooy dañoo juum ci le fait que ñu ne euh, euh, li mu tudd euh, mooy anqaab yi tàmbay nii mooy anqaab yi mooy dëggu tànk yi bokkuñu waaw parce que nee na keroog fii na noomaan nee na maa ngi gis saxaaba yi radiyallahu anhum bi leen leen saa saa laata ñuy commencé julli yi nga gis kenn ku nekk ki nga takkalool yaa ngi pere sa mbagg sësale sa mbagg ak mbaggam ya ngay leen di jege nga waaye saay puusal di la dóor coup d'épaule pour nga puus ngir nga sori leen quoi ñoom kenn ku nekk yaa ngi sësale sa mbagg ci keneen ki sa óom yi mooy sa côté óom yi côté tànk bi beneen côté bi yaa ngi koy fexe sësale ci óomu keneen mu ne wa kaabahu ak parce bu dee ndëggu tànk moom mooy ci ginnaawu tànk bi fi ñuy dëgg noonu ci suuf loolu da nga koo mën a jël di ko sësaleeg keneen ngeen taxaw di ngeen taxaw di defar sàpp <laughs> mooy cooncu ta mooy kii bi pëstën bi non du pëstën mooy waaj yi euh, nekk ci ci ci kii bi lii lii waaw loolu mooy pëstën bi mooy yax bu bu bu jóg boobu nekk ci tànk bi te booy raxas mu nekk sa bu dee sa tànku euh, ndejoor dalay lay féete sa ndejoor bu dee sa tànku càmmoñ sa càmmoñ fële nga xam ne mooy yax boobu bi jóg ci tànk bi male yoon xaw ma loolu la moom la ku nekk di teg ci beneen di sësalit beneen keneen loolu ñu xam ne kon kambay ni mooy loolu manu la tekki kon li siit yi wax kon mooy euh, loolu liñ ci jublu mooy bu nee wam saxu te na ngeen masa hein ah bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayni ka'bayni mooy yooyu de joor yi lu ko wolof di wax mu ne kon loolu la ñuy masa ngay raxas waaw ba foofu wa in kuntum junuba léegi nag muy jàll lool moo jëmoon ci njàpp léegi nag muy ñëw ci wàllu sangu set mais ba léegi loolu mooy wudu bu mag bi mooy alxaslu mooy nii mooy bu mag bi façon laablu bu mag bi mais wudu buñ ko waxee mooy njàpp lañ jublu alxaslu nag mooy sangu mu ne kon wa in kuntum junuba bu dee na ngeen a nekk ñoo xam ne da ngeen am janaaba fattaharu na ngeen laablu laablu bu mag bi waaw loolu foog naa côté bi jarul ñu ci taxaw euh, euh, coté euh, beneen façon ablution sèche yi lay wax mooy yi nga xam ne mooy ablution yi nga xam ne tiim la nga xam ne mooy ci xeer laa koy defe wala pak euh, bu lap loolu mu ne wayn kuntum junuban bu dee da ngeen a nekkoon ñu am janaaba waaw fattaharu parce que janaaba moom jàpp rek da ci du doy waaw góor wala jigéen gu gént wala gu sëy ba pare moom loolu moom da koo génnewul wala ku am bërëg ba pare nga war a sangu ji loolu moom euh, naa jàpp kese da koo dindiwul fen doyut il faut nga sangu wayn kuntum baa léegi nag mu des waaw mu ne bu ngeen feebaree aw ala safarin wala ngeen nekk ci tukki aw jahadu minkum min al-gha'iti wala nit ki jóge ca toilette mooy yii yëpp day wane ne <coughs> mooy jàppam toj na aw lamastumun wala ngeen joteeg seen soxna yi ah imaamu Shafi nag lamastum parce que njàngoo am na moom daal jàpp ne laal booy yow jigéen boo koy laal sa njàpp toj na waaw que ça soit sa doom bu jigéen laak sa soxna laak sa loolu lépp boo koy laal di jàppi am nga ci bànneex amoo ci bànneex kenn si waxu woowu mais loolu insha allah ginu la dëgër <laughs> xam nga ñoom dañoo wax lool Hanafi yi ñoo ma laa wax yow fekk dara génnul ci yow sa jàpp tamit way lii mooy la <laughs> noo ko man di laale sa jàpp toju ma ne amul dara lu ko toj lu dul daa am lu génn ci yow waaw fleur tëj lépp boo ko defee ba doyal ba toog sa dara génnul gamoon ne jàpp sa dara fi tojul ñoom pour hanafiya yi mooy contraire wax euh, safiya yi lañu mais nag li gën a dëgër mooy <laughs> li Maliki yi wax te xanaa bi lay moo ñoo ci globalement ñoo nuyoo wax mooy que ne bu dee dañ ci am Euh, bànneex walla nga ci doon ut bànneex wala nga am ci bànneex après waaw loolu moo koy tëj waaw mooy boo ko ci jubloo moom am nga ko ñàkk nga ko moo ci yem sa jàpp day tëj waaw bu dee jubluwoo ko ci woon waaye mu dab la ci sa jàpp toj na waaw waaw kon mu ngi noonu léegi kon loolu la mais bi aw lamastumun nisa waa jumhur dañ ne non mooy mooy sëy lay wax bu ngeen sëyeek seen soxna yi loolu la falam du ma an nga mais waa ji njaalo nag ñu ne ko moom dañ koo jëlale mais day jàppi ah day sangu moom tey pour mu ñëwaat la de non seulement def na lu bu dee réew la mu ñuy kii euh, duma waate bu preuve yëpp leeree di dees na ko duma réewum sharia waaye du ko tee bu waree julli ñu ne ko non yow yow yow soxna yi lañ wax yow sa soxna lañ waxoon te yow yow yow jaaroo fu yoon kon déedéet du tee moom day day def lii ah, ah. kon falam tajidu maan fekk taju ngeen dox ci yépp waaw yow yi nga dem ci toilette yi ba génn ubbi robinet bi ndeke eh, affaire bi ne robinet Sénégal yooyu léegi nga jekki rek gaa yi coupé courant kii ndox mi te duñ la yëgal nga fi gaa yi dañuy def taf benn kii ne la coupure d'eau day am coupure d'eau walla demain entre dix heures et dix-huit heures waaw dix heures ba six heures ndox mi day coupé yow nga xam say matuwaay <laughs> mais ñun <laughs> yàlla xam doy na <laughs> dangay ngay jekki rek yëf yi daal day brusque kese da ngay courant bi nekk nga naan diin ndox mi nag tamit <laughs> bi <laughs> waaw mbir dal rek yow daal da devant fait accompli lañ lay dóor te nag sans explication ah léeg booy laa explication sax ñu mere la ci daal di la ci euh, sanctionné lu tax ngay laaj ah foog ne fii wëpp Europe yam waaw ah, attention ah. <laughs> mooy daal yéen daal Europe moo normal fii moom normalu <laughs> waaw kon eh, nga yii yëpp nga def ko mais amoo ndox waaw bu boobaa nag fa tey am mamu parce que ku amul ndox am na lu yàlla échanger ak ndox waaw ndox amul am na leneen lu mën a remplacer ndox muy sa'idan tayyiban pàkk bu laab waaw pàkk bi nag mooy pàkk bu laab rek lu rek turba ak eh, eh, poussière bi ci kaw ak yooyu Euh, euh, euh, ba ci xeer yeeg lépp loo xam ne sauda ala al ard jóge ci jóge ci suuf si kawe ci suuf si génn ci suuf si loolu bañ ciy mën a tiimee boobaa nag tiim ñaari cir la am famsahu bi wujuhikum janaaba nga am moo xam mërëg nga amoon wala lum ci da nga doon amoon doom ba waalee gi nga war a sangu nag pare nga ci waaye ndox amul loolu lépp ci yam da ngay tiim te ni ngay ki ngay tiime bu dee jàpp nga doon waroon a def c'est la même chose am taxu na ngeen masaa bi wujuhikum ci seen xar kanam yi comme niñ la wax waaye diakum ak seen loxo yi léegi minhu ca pàkk boobu léegi ay diakum ba may bu may tiim ba fan laay masa ñu ne la boobu boobaa dangay ngay masa ba euh, mooy loxo yi loxo yi mooy tenk yi kese la waaw comme ni ko say yonent bi alayhi salaam leeral loon Seydina kan euh, Seydina euh, Ammar Seydina Ammar radiyallahu anhu bi nga xam ne nee man yonent saa sam daf ma yónnoon ci aajo moom Seydina Omar àndoon radiyallahu anhuma ñu dem ñu am janaaba nag léegi xamuñ nu ñuy def na Omar defut dara Seydina Ammar moom daal di bërëmu ci suuf si comme ni nga xam ne fas wi noonu lay bërëngoo ci suuf si. léegi ñu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ko doyoon na la rek nga def nii dóor benn loxo ci suuf si masaa xar kanamam ak li nga xam ne mooy euh, euh, euh, loxoom yi ba ci mooy kapp yi tenk yi li ngay njëkk raxas booy jàpp ñetti yoon boobu lool kese la Maaliki rahmatullah alayhi ne naa la demal ba ci conc yi waaye lii li nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy leer ak doy na ci boo defee dóor benn dóor waaw kant képp koo dégg maa la tiim ak a jafe ay nang waaye loolu moom waxu jafe ñal la loo xam ne tiim dara la jafewul waaye tiima ci la yow ma ne balaa cinq secondes tiim nga lan lañ la mën a waxe loolu daa jafe nan la defal nii nga xoolaat affaire yi loolu ay jax-jaxal kese la la fiy yoon saa saa jàngale daa yomb def nii maas sa kanam tenk yeex na c'est julli waaw bu la fi kenn bëggal gayloo na la affaire bi di mën a daal jafe ba léegi waa ji man na fay nekk kaay euh, quinze minutes trente minutes quarante minutes ni mu ngi tiim saa bu defee ne est-ce que baax na sax recommencer waat non affaire bi yaakaar naa ni nangam ma ne yooyu dangay sonal waa ji kese was waas kese nga koy dugal ay jax-jaxal yoo xam ne nag Iblis fa lay jaar nag <laughs> dootu masatee pare nag <laughs> ba waxtu wi weesu kon nag famsahu bi wujuhikum famsahu bi wujuhikum na ngeen masa li nga xam ne mooy seen xar kanam yi wa aydiyakum minhu ci pàkk boobu léegi nag borom bi di wax lu tax mu tegal ñu lii lii yëpp mu ne maa yuridu mu ne maa yuridu bëggul allahu borom bi tabaraka wa taala li yaj'ala ngir mu def alaykum ci seen kaw min harajin ci xat-xat kon ku la ne tiim daa metti mu ngi lay dugal xat-xat te borom bi nee na man bëgguma lay na tegal xat-xat waaw képp ku ne nag jàpp ko compliqué ma ne dalaa bëgg a dugal xat-xat te borom bi ba mu ñu ko farataalee dane man bëgguma ci yéen benn xat-xat benn gen moo tax ma defal leen lii walakin waaye li mu sopp kese ci yéen te nam mu ko yuriidu li mu bëgg mooy li yutahhirakum ngir mu laab lool mun mu laabal leen ndax bu ngeen laabee saytaane it en plus dañ leen di sori te tamit mooy clé bi nga xam ne ci ngeen di mën a defee jaamu yàlla yu mel ni julli li yutahhirakum tan ci ngeen di laabe seen biir te ñi seen biti di laabe noonu la seen biir la borom bi di laabale seen biir wala yutimma waaye borom bi daa farataal njàpp teg lii ak tiim ku ko manul wala yutimma ngir mu mottali te matal ni'matahu xéewala aleykum ci seen kaw waaye la'allakum bu ko defee nag bu ginnaaw bi mu leen defalee lii yëpp nag tashkuruna ngeen koy sant moo tax <coughs> rak'atay shukri nit ki bu jàppee ba pare daal di ñaari rakk yooyu muy te Seydina Bilal doon ko def ba yeneen saa ne ko ah ñu fàttale ko sànq waa Bilal yow nan nga def ba jiitoo ma biir àjjana man saabu man baal bu ma duggee àjjana dégg sa sa sa sa doxu sa tànk yi booy dox ni muy yëngatoo dama koy dégg ci sama kanam ma ne ah Bilal nii moom <laughs> waa Bilal loo def <laughs> Bilal ne ah yeneen saa man lu ma def <laughs> man de yaakaar naa daal li ma gën a yaakaar mooy saabu ma sama njàpp tojee dinaa jàpp. te bu ma jàppee du ma lu dul damay julli ñaari rakk mu ne ko loolu la loolu nag mooy salaatu shukri rakkaatay shukri ñaari ràkkaay sant yàlla képp ku koy takko takkoo dugg nga àjjana te deewa boo <laughs> mu ngi noonu waaw mu ne la àllakum bu ko defee na ngeen di sant yàlla moo tax jaamu yàlla yëpp sant yàlla la boo ko defee pardon nag ak mball ji naa ci génn ah am mbal la naa ko def te génn ci boobu xamoo yow t'as rien compris yow waaw waaw ah, du faar boo de c'est juste pour daal di ñuy euh, kii quoi <laughs> ah, kay kon loolu loolu ama xam solo la nañ ci di bàyyi xel kon nag quoi ci kaw ni kon ñu yem nii quoi jarul yenn yi yàggal yi moom jaru ko insha allahu taala bii ni ñëw nag ñu dugg ci wàllu hadis ñu hadis yi indi xadis bi njëkk muy xadis 1024 bu xadis Seydina wa Mawlana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala di wax ci ngëneelu njàpp gi fàtte baabu fadl wudu ngëneelu bunt bi wax ci ngëneelu njàpp wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin